صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد عبدك نبيك رسولك نبي الأمي بوكي جلدي kilifa yi fi toog mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal xaq di leen balu xaq di ñaan sunu borom bi subhaanahu wa taala ku fi ñëw ku ne tànk yi lay indi ak yi lay delloo yàlla na ko sunu borom bi def ay jéego ci àjjana di jël kàddu gi ci turu sëñ maam Cheikh di xalifa sëñ sàmbay ak ñi mu àndal ñépp di jottali ay kàddoom mu tàmbalee ci yónnee ziyaaraam ak nuyoom ci Cheikh Saalihu Mbakke ibnu Cheikh al Xadim di ñaan mu yàgg bi te ak mboole seen njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gépp radiallahu anhu di ndokkale gannaaw ba mu nuyoo sàkku ñaan ñaanal waa dëkk bi yépp ak li ko wër tàmbalee ci kilifa yi di leen masawu coono ku ci nekk dem nañ fa siyaare la nuyu la ndax loolu moom bu sunna farata di nuyu waa daayira yépp di leen gërëma it ci taxawaay bi ndax lii yéen a ngi ànd ak waa daayira ahibaay Serigne Sam daje ngir yàlla ngir sant ku nuy sant ak lu tax ñu sant ko muy sëñ sàmbay ñu si ahmadul kabir radiallahu anhuma ngir li mu liggéey ci diine lislaam bi mu fi nekkee di ko jëf mën nañu ni daayira bi ñëpp wala li ci ëpp masunoo gis jëmm ja masunoo dajak moom ni nga xamee ni ñi baax ñi ñuy tudd ñépp am na ñoo xam ne suñu laajoon seen alal tey laaj seen bakkan ñu joxe ko te masunu leen a gis masunu dégg seen baax li ci ëpp seen bind lañ fi fekk tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabaam ak nitu yàlla yi ci jaar yi yépp jamono jii ñu nekk am na ñoo xam ni jaral nañ leen lu nekk te gisuñu leen teguñu seen bët ci ñoom fi ñu leen egg kon lislaam rek a tax te yàlla nag ku ko liggéey mu fayal la kon lii nga xam ne ñu koy def ci mbar di sant sëñ Sàmbay ibnu Cheikh Amadou Kabi def ko alxames jëlee ca Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul radiallahu anhu toxal bés ba indi ko ci gannaaw màggalu poroxaan ngir mën koo fekke def na ko daaw def ko ren bi mu jógee di ñëw ci la ko sëñ Moustapha Bachir yàlla na fi yàgg te wér woo ca mu fekki ko fa mu yebal fa doomam waa kër sëñ Fallou Mbacke gi yëpp daje fa tàmbale ci sëñ xabaar ak ñeneen ak ñeneen ñi ko tuddee ay doom ci gannaawam am na ci ñoo xam ni ñu ñu ko tudde ñu nga ca daara jay jàng bi sëriñ bi xamee ni ñooñu tudde nañu bàyyam doom matul daaw ndax bés ba dellu siwul kon ñooñu la tax ñu koy def ngir yàlla rek a tax kon liggéey ba liggéey jeex liggéeyal ngir yàlla te sellal fa mboo ca gën ndax iblis bi ñu ko laajee loo gën a bañ dafa ni ixlaas ñu ne ko lu tax mu ni bakkan amu ca cër kon sëñ lii mu liggéey ndax dañ koy gàttal li ñuy wax seexu tarbiya ak seexu tarqiya dafa doon seexu tarbiya day xam jàngoro yi nga xam ni ñoo nekk ci jaam yi xam société ba nga xam ni ci mujtama ba nga xam ni fa la ñu ne xam ilmu nafs li yar yari ci xolu nit ñi ak ci seeni xel war na koo xam nii mu liggéeyee muy méthode boo xam ni mi ngi war a tàmbalee ci woyefal sa bopp wàcca wàcca wàcca wàcc ba nit ñi ñemee la war laa mën a jege mën laa laaj lu ne ndax am na loo xam ne ku ko xamoon ci moom xëy na jot gi mu am ba liggéey lii mu liggéey du ko mën a am li mu nekkoon xalifa Cheikh Amadou Kabir gépp ay junni taalibe topp ci gannaawam teewul ngir kenn bañ dox digganteem ak mbindeefi yàlla yi nga xam ne nar na leen jariñ sëriñ saam amuloon chauffeur amuloon bëkk nekk ngir mën a liggéey soo masee ñëw ca kër ga di ko seet xale su ndaw bu nekk ca ay moromam di ko ñu walla naan yow koy seet bàyyi saab ngay seet nga ne ko waaw mu wiccax loxoom ca ndab la ni la xaaral ma seetali la jéggi saal bi dem ba ca néegam fëgg bunt bi ni ko bàyyi saab am na ñu lay seet mun la dem leen ngeen def ko ci saal bi soo ko ne sëriñ bi dafa am foo xam ni soo fa tolloo ci kilifteef war nga am ñu dox sa digganteeg nit ñi mu lay bañ ndax ëllëg ku ñëw di ma seet ngir sa mbiri diine ñu dox sa di sa sa digganteeg man ba jotoo ci man keroog yomal xiyaam suñu layoo nga yay ma te bëgguma ku ma fa yay daawa nay wax loola ni mu fonke woon liggéey taxoon na ba Louga gee mu nekkoon daan liggéey ji kaaru bi mu koy man ay atam may ko ko mooy jël otoom dawale ko Louga ba Dakar université Dakar xismu lu lugal arabiya jàngal leen ñaari fan ba ca talaata ca ngoon mu dawal otoom ñibbi si Louga te moo ko daan defal boppam te boobu mooy xalifa maam Cheikh allah ji li mbay di rakkam kon ku nekk xam na ni bëgg dépense taxul waaye dafa xam ni lislaam ñaar a ko yor mooy tànk yi muy doxe jaamu yàlla ak liggéey sëñ saab radiallahu anhu ñetti sëriñ yooyu Cheikh al Xadim jàngale woon mu matale ko sëkk mooy seexu taalim am xam-xam bu wér bu taxaw ci alxuraan ak sunna loo laaj mu wàcc ba ci yow wax la la la cay jariñ wax ña nga xam ni it ca jataay ba war nañ cee jariñ di seexu tarbiya boo xam ni feebaru xol yi ci boppam xamoon na ko xam goo xam ni lépp daf koo jël delloo ko ci biir xasida yi ci biir waxtaan kaset yi nga xam ni moom la fi bàyyi ba ku ko déglu ku ne ñeent fukki guddi mu soppi la ñi fi nekk ñëpp ay kaskat rek leen boole dara boolewu leen leen lawan faqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubi walakin la allafa baynahum innahu azizun hakim soo jëloon alal ji ci àdduna lépp jamaa yeeg or yeeg oto yeeg avion yëpp loolu mënta boole xolu nit ñi allah rek fii am na ñu fi jógee Louga am na ñu jógee Thiès ñii jógee Dakar ñii jógee bëri saa tool ñëpp daje fi ngir bés bi lu leen boole mooy sëñ Samba xool leen baas bi alxames ba ñu demee ca Touba yi baas bi nii la meloon soo xoolee gis fii waa kër Cheikh Al Khadim waa kër Cheikh Ibra Ibra Fall radiyallahu anhu nga nale sëñ Abdou Aziz Dabakh a ngi nii waa Ñaseen a nga nale lu tax ndax déglu sëriñ saam li muy jëkk a def ci yow mooy dindi par parloo taasub ci sa xol ba koo gisati ormal ak fu mu mën a bokk loolu la sëriñ saam di jëkk a ci xolu doomu aadama bi nga xam ne mi ngi déglu kasetam fële ci institut islamique julli di dañ fa mas a daje benn bés daan ndax boobu arab yi dañoo am alal ju ñu war a dugal ci réew bi président bi fi nekkoon te du woon sax jullit ni leen réew mi lislaam am monseigneur bi laa koy jël teg ko ci loxoom ñoom ñëpp ñu ànd ci waaye loolu mënta nekk ci lislaam bi mu waxee loolu jullit yi am ci lu leen naqari dem institut islamique bi ñu demee ñoom sëñ de Sylla nga fa woon ak kilifa ya fa nekk ñu daje woote fa réunion këru diine bu nekk yónnee fa nit ñu ni dañuy defar benn fondation boo xam ne day dajale jullit yi muy benn loxo boo xam ne lu fi ñëwati ñu mën koo séddale jullit yi ñu ni kon nag ku def fondation war ngaa yëglu sa bopp kon nag dañuy def benn conférence nationale ci institut islamique ñu ni léegi nag suñ ko defee kañ la ñuy dénk waxtaan wa ñu ni diw ñu ni soo ko defee murid di du ñëw ndax tijaan yi ñu ni kon nag jox ko diw kon tijaan yi du ñëw ndax murid la sëñ Maodo Sylla yàlla na ko yàlla dolli leer yàlla na ko yàlla yërëm daal di jóg taxaw daal ni am na koo xam ne suñ ko ko joxee murid dana ñëw tiijaan dana ñëw xaadir dana ñëw ñi amul sëriñ sax daal du ñu ni ko kooku kan la mun leen sëriñ Sam Mbay doomu sama baay Cheikh Abdou Kabir ca Louga moo fi indi lii lépp kon li yonent bi waxoon ni laysa minna man daa ila asabiyati bokkul ci ñun képp kuy woote jëme ci par parparlo sëñ Sam dimbali ko ci xolu doomu aadama yi yi nga xam ne daan koy déglu bopp nga xam ni kon li mu ne woon ak jamono ngi ñëw joo xam ni sama kaset yi dana fi nekk cheikhu tarbiya dana fi nekk cheikhu tarqiya léegi bi ñuy siyaare am na ci kilifa gu ni ñii nga xam ne ñu ngi ñooy waa daayira sëriñ Sam boole leen ñuy dégluy kasetam ku leen gis xam ne am na lu mu soppi ci ñoom koo xam ne dangay ngay déglu kàddoom soppiku soo ko tegoon bët it xam nga ni daa soppiku sëñ Sam eggoon na ci loyaf eggoon na ci ragal yàlla goo xam ne soo toogeeg moom ni mu ubbeekoo ni xam ne da ngay sawar toog ci moom waaye dana jeexital sa xol ba nga xam ne soo jógee ci moom daa def weer woo xam ni yàlla jooju ak ragal yàlla jooju dana saf ci sa xol ba ba muy sàlli ngay dellu ci moom ni mu ko waxee woon te loolu mooy seexu sarti koo xam ne soo ko nee jàkk rek mu def ci yow ragal yàlla ragal yàlla nga def ci yow ba lu yàgga yàgga yàgga yàgga kon njariñu sëriñ Sam radiyallahu anhu lu tax mu def kaset yi mi ngi ko tàmbale woon mi ngi ko tàmbale woon ci bi nga xamee ni sëñ Abdul Ahad Mbacké radiyallahu anhu ñëw na sëñ Sam di ko waaw sëriñ bi man de li ma jaaxal mooy gone réew mi jàngatuñu yaaram tubaab rek nasaraan rek lañu jàng kon nag léegi na leen sëriñ bu mag bi fekki sëñ Abdoulaat ni ko noonu nu muy demee mu ni ko li nga xam ne moom la sëriñ bi bind ci fiq bind ko ci tawxiid bind ko ci tasawuf muy njàngale moo xam ni ba mu naan sama xasida yi yi yi ma mujj ji bind ca céyeen loo ca ñaan mu am xasida yii muy jàngalee diine bokku ca ndax lii bu lay liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon loolu tasaare ko ba gone yi mën cee jot lislaam jëkk ci seen xol kon na xale yi na sëriñ bu mag bi fekki xale yi mu ni ko kon nag dañuy jël li mu bind ñu traduire ko yóbbu ko ci tubaab sëñ Abdoulaye ni ko su ma demee xalaat ñibbi si Touba am na ñu mu ko jot a sant sant sax la ñu ca liggéey ba mu ban ko seetee xam na ni lii mënut a tasaaroo ci réew mi ñii dégg nañu arab waaye dégguñu tubaab ñii dégg nañu tubaab waaye dégguñu arab ñii dégg nañu arab dégg nañu tubaab waaye xam nañu sëriñ bi wax ndax sëriñ bi mag bi làkkul arab làkk alxuraan lay làkk muy laajte ba ñu ni ko lii nga bëgg kenn doo nga ko man mooy sëriñ Sam Mbay mu Louga ba mu ñëwee Louga ca saalu sëriñ Sam la toog moom sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ni ko man dey dama laajte ñu ni ma sotti waxi sëriñ bi ci baat ci kàllaama nasaraan yow yaa ko man mu ni ko waxoon naa la ko mu ni ko boobu danga ma ca waroon yey danga ma caa waroon yey ma caa waroon yey sëñ saab radiyallahu ni ko man day li ma dul man mooy taalibe yi soxla ma ci seen mbiru diine ngir ñu waxtaane seen diine lislaam ma leen di jox ngànt manuma ko mu ni ko su ma demee danaa ni sëriñ Tuubaa dalaa sant liggéey su ko defee kenn du la soxla ba ba liggéey bi pare sëñ Sam dana wax sëñ sëñ Abdoulaye daal moo moo ñàkk caaxandal moom bi mu fiy jógee ak bi rajo bi ñoom ñëpp di ko dégg ci ci réew mi benn rek la ba mu ko waxee jógee Louga ca suba sa la ñu dégg baatu Cheikh Abdoulaye Mbacké ci rajo senegal ñëpp di ko dégg mu ni sëñ Sam Mbaye sëñ Touba daf ko sant liggéey kon nag bu ko kenn soxla ba ba liggéey bi sotti juróom benn weer ñu traduire téere fiqi téere tasawuf téere adab yi nga xam ni Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu bindoon na ko wàcc ko fi xam naa ci dara ay junni bay ci sama kër lañ ko bindee muy traduire ñuy bind looloo tax mu defar kaset yi mooy lan jamono jii ñu toll kan moo fiy toog di dem di jàngi xewi na jamono jii ñu toll kan moo fi toog di jàngale kon léegi sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu lislaam gi ci boppam war naa génn néeg ya mu nekkoon dugg ci yeneen i néeg mooy def ko ci kaset yow téere boo xam ne xam-xam boo xam ni soo ko soxla woon tey waxuma la dëkk ba téere ya ne egg ca dëkk ba egg ca bibliothèque ba mu ne génn téere ya jàng ko ba xam xam-xam ba togg ko ba mu ñor indi ko def ko ci lo xolum doomu aadama yi kooku ñi ko mën barewul fa téere ya nekk sax paas ba sax du am na fi ay nitu yàlla yoo xam ne ci laa bi ju sëñ Samba la ko dindi jëkk a dégg fii kenn lu kenn xamu ko woon de waaye moo ko fi jëkk a wax nga xam ni kon lii mu liggéey ci kër Cheikh Al Khadim fii lay nekk baba saadi taxaw dootul dootu fi jóge bukk moo tax sëñ Abdou sëñ Abdou Khadar Mbakke radiyallahu anhu gàttal ko ci buntu këram di ko sëñ sa sëñ Tuuba sa bàyyi sëriñ Tuuba gërëm na loolu la ko waxoon nii ngeen koy sante sëñ Abdou Khadar Mbacke nee na ko sa baay sëñ Touba gërëm na la kon nag lii ku ko def it sunna Cheikh Al Khadim dong ngay fete boole ci woon it ku ko roy doon royukaay ndax moo amatul ci réew mi daanaka ko koo roy sëñ ab sëñ Sam radiyallahu ku dëddu woon adduna la dëddu adduna mënut paase ndax loolu it des ko ci roy rek ca jamono yooyu ku di ministre rek di ambassadeur gouverneur moom la ñëpp doon dam docteur Karim Gueye ministre des affaires étrangères moom la Senghor yónni ca kër ga mu ñëw fekk ko mu ni ko borom réew mi kat nee na dafa bëgg nga dimbali ko jàppale ko mu ni ko ci lan mu ni ko dafa la bëgg a def ambassadeur ci pays arabe te yaay tànn bala ca nekk sëñ Saam tontu ko ni ko loolu du sama cër su ko nekkoon du gën fi daje di wax kooko defa ni da koo da ko da koo seexlu daanaka ñagas ñagas bu bari seen diggante foofu la tàmbale seet naa lu ma ko jox mu delloo ma te comme wëllëre sëñ Cheikh Mbacke la woon ngay defaat ma radiyallahu anhu dafa na ni ñaar ñii ñoo ànd di ko xeex ci réew mi sëñ Sam doon royuwaay kon ci dëddu àdduna boole ko civilisé sëñ Sam ku ko gis ku ne na muy soloo na muy waxe na muy doxe la muy war lépp dalay wan nit kii jëlul boppam sànni sa àll ba li Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani radiyallahu waxoon ni àdduna génne ko ci sa teg ko ci sa loxo dootu la lor li alxuraan waxoon yatu Muusaa ni ko xushaa wala taxaf sànnil yat wi mu sànni yat wi mu ni ko jëlaat ko ba mu ko sànnee jaan la doon lu tax mu doon jaan misaalu àdduna ngoog tooke jaan la yor soo ko jëlee ci lu dul digul yàlla da lor rek jëlaat ko te bu ko ragal ndax mënatulaa lor sëñ Sam toll woon na foofu àdduna génn mës nekkul ci xolam ci loxo bi la ko teg ku ñëw mu jox la ka nga dem ndax Cheikh Umar Sohrawardi radiyallahu anhu bi mu déggee Ibnu Abdul Basri bokkoon ca Aktabiya jóg di ko siyaare ci bi mu ñëwee ba jub basra ci àll bi li mu njëkk a gis mooy tool yoo xam ni kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem mu ni waaw tool yi ku ñu ni ko kii de ibn abdul basri boo ko moom mu jéggi gis jur goo xam ni kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem mu laajte waat ñu ni sëriñ bee ko moom am lu ñu yar ci xelam mu daal di sikki sàkk daal ni sëriñ man de gisuma fi sëriñ kii buur rek laa fi gis buur li mag ñi daan listixaare ba léegi mag ñaa ngi koy listixaare daal di jóg ni damay jël sooratul anaam di ko tari di ko tari di ko tari ba ci buntu néegam ba ci buntu kër gi aaya bu may bi ma bu ma toll rek moom laay firee xaalu sëriñ bi alxuraan dana ma wan sëriñ bi mooy kan tàmbali tari di tari di tari di tari bi muy teg tànkam ci buntu kër sëriñ bi mi ngi yem ci ulaayka lazina hadahumullah fa bi huda muqtadi ulaayka ñii de lazina mooy ñi nga xam ni hadahumullah sunu borom bi gindi na leen jubal na leen faqtadi kon nag kentul royal bi hudaahum ci seenum njub fala fala teg tànkam ci buntu ba sëriñ daan ne ah man li ma foog ak li li ma aaya bi jox wuute na de bëkk néeg bi ubbi bunt bi ni ana Umar soxla war di mu ne ko maa ngi mu ne ko sëriñ bi nga dugg te nuyoo bi ma nga fay soog a dem bi mu egsee sëriñ bi ni ko yaa Umar jotagul nuyoo jamiu ma alal ardi fa huwa alal ardi laysa fi qalbi minhu shay'un li nga gis yëpp ci kaw ci kaw suuf si la la nekk amul benn pepp bu ci nekk sama biir xol bi de kon suñu sëriñ saa ngi yore Mercedes ñu ngi yore ay Pajero di naaw ci jawwu jéeg dem wàcciwul ci seen martaba dara ndax lépp nekkul ci xol yi seen loxo yi rek kon sëriñ Sam ku silvisé la woon yonent bi sallallahu alayhi dafa ni alxalqu iyaalullahi ahabuhum ilayhi anfa'uhum li iyaalihi nee na mbindee fi ñooy njabootu yàlla ki gën ci mbindeef yi mooy ki ëpp jariñ ci mbindeef yi waaye alxuraan la la mu wax wa maa xalaqtu jinna wal insa illa yàlla rek du fi indi lekk indi wu fi naan yooyu dañ koy dimbali koo rek pour mën a jaamu yàlla kon li nga xam ni moo la fi indi ki ëpp njariñ ci njabootu borom bi mooy ki nga xam ni moo la gën a jariñ ci li la fi indi mooy jaamu yàlla kii la fekk ci lëndëm génn la ci dugal la ci leer kii fekk ci jaayil jëlee la fi jëmbe ci xam kooku ku la ci ëpp moo la ëpp moo la ëpp njariñ ci mbindeef yi kon li nga xam ni moom lañuy ñuy jeexale mooy ni mu men lu tax mu men ko waxtaane woon nañu ko Touba daañu ko waxtaane waat Mbar soog a dem Moussa Mbaye radiallahu anhu nii mu lu tax mu mel ko moo ko boppam dañu ni ngëneel ñaar rekk la al fadlul kasbi wal fadlu ixtisaas yi mooy ngëneel loo xam ni jagle la ak njëg ngëneel loo xam ni yaa ko fàggul sa bopp sëñ saam ñaari ngëneel yooyu foo ko ci peese mu mat ko sëkk ngëneel gu jëkk gi muy ngëneelu jagle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom bi tànn ko muy gën ji mbindeef jagle la defalul dara su yet suñu borom ba mu takkal ko boobule garab judd ci nit ñu baax ñoo xam ni bëgg a juddoo rek la barke ba dugg kooku juddu ga defaloo dara yàlla ba mu juddu la ca loola kon jagle la fadlul ixtisaase ngo sëñ saam nii mu mel day ngëneelu yàlla bu mu ko jagle ndax suñuy nopp mag ña ko fekkee ñu ni bi nga xamee ni tuut tànk la rek di dox di daanu su ñu nee jàpp leen xale bi balay daanu nee na maam Cheikh day jël kaala ga def ca loxo baayam Cheikh Badou Kabir day jël kaala ga def ci lam ci gémmiñ gi daal di uh gone la waaye fóore la gone la waaye fóore la kon ngëneelu jagle ga dikk na te tàmbaleegul fàggu dara moo ngëneelu jagle googu ba tey mooy ku Cheikh al Kabir radiyallahu anhu di sa baay alaaji ji li mbay nga ne leen ku nekk xam na ko ci àdduna sëriñ sa mbay nga ne ne xam nga ni xam na ko ci àdduna ñoom ñaar ku leen boole meññ xam nga ni dara la nga ne lu jagle mënta paase Cheikh Madou Kabir di sa baay bidaayatuna lil lawliyaay nihaaya nihaayatuna lil adbiyaay bidaay bàyyi ma ko waxoon fii bindu ko bàyyi ko bële bi ñu koy jàkk suñu tàmbalikaay mooy yemukaay waliyu yi suñu yemukaay mooy tàmbalikaay yonent yi sëriñ Saam firil ko boppam ni loolu mooy al fardaniya al afraad min al bashar kal aluuna min al malaayikati kooku ku muy sa bàyyi am nga njël ngëneelu jagle te liggéeyagoo dara yéen a ngi waa daayira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxtara ak ni ci doore wa jaawasul maratiba kullaha giñ naa ni mboole seen martabay góor yàlla yëpp jéggi na sama fukki at ak juróom lu wali du liggéeyal boromam làkk na kooku ku mu jur soo mene nii war nii li Cheikh Al Khadim waxoon ni askan wu baax tos la tos tos soo bayee kenn du la ëpp meññit waaye soo yaafu seen toog kenn du la ëpp mboq kenn du la ëpp mboq sëñ Sam radiyallahu anhu ci liggéey li nga xam ni moo ko fàggul boppam loolu foofu lañuy yem li mu fàggul boppam daara ju nekk sëñ Sam jàng na ji sëriñ Tidiane ñang dem jàngi fa sarf dem gànnaar te ba muy def loolu bàyyam nee na foore la moo ma nettali ci sama nopp maa ngi moom ñu taxaw mu ni ma gis nga Ihya Ulumuddin ma ni ko xam naa ko de mu ni ma bi ma nekkee ca naar ya Maroc boobu demagul Tunisie bi ma gisee naar bi yor ko ma ni ko sëñ bi doo ma abal sa téere bii ajjuma ma ni ko samedi ak dimanche altine ma delloo la mu ni ma xanaa xam loolu Ihya Ulumi Diini ma ni ko maa ko mu ni nee na ma ni ko maa ko xam mu ni ma téere yii yëpp yëpp soo ko boolee mooy Ihya Ulumi Diini mu ni ko soo ma ko joxee weekend bi danaa la ko jàng delloo la jaar bi ni ko yóbbul rek waaye bul yàggal sama téere mu ni ma ma yóbbu téere yi altine ma delloo ko nar mu ni ma waxoon naa la doo ko jàng nee na ma ne ko ubbil téere yépp fu la ci neex nga laaj ma ma tontu la man bi ma ko nettalee bëgg ko laaj sëriñ bi noonu nan lay mën a amee xam naa ne du wax ak bakkanam laa yantiqu anil hawa bakkanam not na ko malaktu nafsi wa zaxzaxtu la in seytaane amul coom cër waaye mënu ma ko laaj tey jëf yi jaaxal na ma nu muy mën a doon maa xam ne lii baal si rek lay doon Ihya eh, Ulumuddin nga liir ko ci diggante samedi ak dimanche altine nga delloo ko borom ba benn bés ñu ànd muy def conférence muy nettali Cheikh Abdul Wahab Sahrani bi nga xamee ni àbb na ay téere te taalibe ba sëriñ ba yen ko taalibe ba mu ñëw fekk sëriñ biy julli sëriñ bay julli di julli di julli ba daanaka fajar bi ngi bëgg a jot sëriñ ba sëriñ ma laaj ko téere yi duggat moom delloo ko ni ko demal soo demee nga santal ma sëriñ bi taalibe bi nee maa ngi yenu téere yi naan nii rek la ñuy def àbb téere jàmbur bi yan ma ko mu diis mu ñëw xoolu ko sax ba mu delloo téere sëriñ ba paas bu nekk sëriñ bi liir na ko ba def ci ay joxoñ bu ci nekk daan ni kooku dañ ko tawil jamono ma xam ne la mu doon wax ci ihya ulu bi diin te diggante ba mën na fukki at mi ngi may soog a tontu ca nan nan la mën a demee Cheikh Al Khadim ni tawaytu tariqal qawm ba léegi am na ñu ko yàllay defay bokk na ci li mu fàggul boppam nee na ma bi ma nekkee Tunisie di jàng dama daan jàng di jàng di jàng ba dootul mën a toog ma taxaw nee na damay jàng di taxaw di taxaw di taxaw di taxaw ba sama tànk yi dootul mën a taxaw ma tëdde wet nee na naa tëdde ndeyjoor ba ndeyjoor bi dootul ma attan ma dem càmmoñ kon ku defa ni sëñ Sam dafa yeewu suba di tari ndax bàyyi ma ko ñaanaloon bàyyi ñaanal na ko waaye liggéeyal na boppam su doon ay ñaan dong yonent bi yàlla ñaanal na ko te teewul mu dee ci teew te ci toolu xare yi fu nekk xare na nga xam ni kon sëriñ Saam radiyallahu anhu waliyu kaamil waliyu bi dul yàqulle mukk soo demee ci ibris bu Cheikh Abdul Aziz Dabakh soo demee jàng ko ci waliyu kañ la dul yàqule su gisee yonent bi sallallahu alayhi wa mucc na ci yàqule kaamil dëgg aarif billaay bu dul yàquleeti mukk mooy ki janoog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ saam rek dégg mu wax wax joo xam ne déggati na ko ba ak ba ilaa yóbbu jiite te loolu su siiwoon wala mu wane ko li mu liggéey du ko liggéey mukk waxuma la janoog rasulullahi sallallahu waaye moo nettali ci boppam ni gis naa yonent bi jaxaran ñu bokk benn mbalka saggu ci ma jël sama loxo teg ko ca xam lu mu woon li yàlla maye ñu ngi koy maye ba léegi waaye yaatu du ko am du ko am mukk kon suñu toogee di ko di ko sant cant gi rek yàlla na suñu borom bi defal Cheikh Al Khadim radiyallahu nangu lu suñu liggéey ñun ñëpp ndax moo ko waxal boppam suñu borom bi ba mu bindee ruu yëpp mboole seen wàll yi danoo daw jëkkante ko maam Cheikh jëkk ci sama ruu jël ma teg ci loxol Cheikh Al Khadim mooy liggéeyam bii ma koy liggéey ku nekk xam na ni yoon yi nga xam ne day rat yoonu Cheikh Al Khadim bokk ci mu jaddit ba mu doon wax ca Amérique. ku nekk xam na ni yoonu Cheikh Al bii benn mu jaddid laa mooy Cheikh mooy sëñ Samba yéen Cheikh Madou Kabir lii mu fi liggéey foo dem ci àdduna ba ba ngay dem Japon soo demee marché Sandaga mbar gii soo demee Côte d'Ivoire foo dem yaa ngi dégg baatam mu naan yàlla nee na yonent bi nee na Cheikh Madou Bamba nee na moom rek ci àdduna amul keneen ku ci bokk moo tax xaritam ba. magam ja muy cheikh mu moussa dam rek ibnu cheikh mouhamadou bamba ba ñuy naal seen liggéey bii ñuy liggéey di naaw ci avion yi dem ndar de dem amérique di dem france di dem espagne fu ne ñu dugg fa ñoom ñaar ba ñu koy naal boobu ñu juddoogunu ndax man dootuma xale ndar gële laa dëkk rue de l'ancienne police kër maam yónni maar fa la ko sëriñ moussa dam teg suñ ñëwee teeral commune car bi ñu ni téye leen bal bi te boobu dalagu ma école te juróom-ñaari at laa dalee école loolu yàgg na ñu ni téye leen bal bi ñu ni sax ñu koy téye ñu ni ah góor gi mooy Serigne Moussa Dambay Serigne Touba ko Serigne Touba Serigne Moussa Dambay Serigne Touba Baye ñu téye suñu bal waaw ñu ni Serigne Sall lay seet mu daal di dugg ci biir kër ñoom ñaar ñu ànd génn dem kon ku leen gis tey ñuy naaw ci aw yooyu dem ak a ñëw pour lëndëm ñu leeral ko kaanoo isa lay mi arxa sitra za xalakin xaamoo sira an li ihyaw bi junaati kon sëriñ sa mbay rab yàlla yàlla na ko yàlla fayal lii ñuy def yàlla na sax te suñu sëriñ si rawatina ñu nekk fii ci mbar yàlla na suñu borom bi yàggal leen te wér te wéral leen ba ñu mën a sàmm njaboot bi lii la ñu amoon ci ay kaddu doon ko jottali ci turu maam Cheikh xalifa sëriñ sa mbay asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen a dag ànd ak waa daairatu ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba yéen dag ngi ànd ak waa daairatu ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba